alal muxaatabi wasjud waqtarib karaman salli wa sallim salaaman rabbiyallahu yàlla alal muxaatabi ci ki nga xamante ne moom la ñu jokkalante woon ay kàddu wasjud na ko sujjóotal waqtarib te nga sàkk ñoo jege karaman lépp nekk ci teranga salli yàlla nga julli wa sallim te nga sëlmal ci kooku salaaman maanaam julli gu ànd ak mucc rabbi yow sama boroom yallahu ya allah fii lañ tolloo euh, gisoon nañu li nga xam ne moom moo aju ci wàllu borom bi subhaanahu wa awaalim maanaam àdduna yi mu créé ci biir nit yi mu defar loolu ak nit am na yépp ay àdduna la te benn bu ci nekk dafa am solo te dafa màgg fi borom bi subhaanahu wa tuddoon nañ àddunaam bi nga xamante ne mooy yaram bi ak li ci nekk ci biir ci kéemaane yi nga xamante ne lépp loo xamante ne nekk na ci biti ci zahir ci àdduna bi tamit sa borom subhanahu wa def na ko ci nit ci baatin ci zahir tam ci zahir ci zahir ndax am nañu ko peuplé comme niñ ko xamee cellules yeeg molécules yeeg ak bactéries yi microbes yi yu positif yeeg yu négatif yi muy comme adduna bi rek ni mu mel nga xam ne xeet xeet bu nekk ah, xeet bu nekk am na ci ni ki noonu ah, sama borom subhaanahu wa ta'aala comme ci suuf la bindee nit comme niñ ko xamee ci suuf la ko bindee hmm? ci suuf la ko bindee ginnaaw gi suuf soosu mu nekk maam Adama alayhi salaatu wassalaam mu bind ci moom Hawa alayhi salaam après ci ginnaaw gi ci la indee ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñooy mbindeef ci ñoom lañ juddoo. léegi euh, kon soo gisee maanaam sama borom subhaanahu wa ta'ala li mu def tamit ci yaramu nit ci ay kéemaan. comme niñ ko gisee woon ci jotaay bi weesu bokk na ci ba tey lépp loo xamante ne am na ci ci muy suuf si comme yaram bi niñ ko bindee si ban ni ki noonu parce que léeg-léeg nga gis ñu ne la nga dem hôpital ñu ne la da ngaa manqué fer wala potassium wala calcium et cetera wala magnésium walla argent nga manqué wala yooyu maanaam léeg-léeg sax ku xamul dafay foog ne affaire yi dañoo bokk tur rek mais du même matière bi ku xamul sax loolu lay foog en réalité même matière bi la même bi la moo nekk ci nit yooyu nekk ci suuf yooyu ñoo nekk ci nature bi ñoo nekk ci nit allah allahu akbar dañ eh, ko bindee ci ban eh, bi mooy ci ban ma ban mooy bi wala élément rek ban. mooy première matière bi alquran dane euh, min tiinin lazib min tiinin lazib mooy ban tiin yonent bi sallallahu alayhi ne wala boog daf ko wax tamit min turab comme ni ko ni mu nekk sootu sajda min turab ci suuf am la sol la sable am na feneen fu mu wax beneen aaya alquran bu gën a leeral mbir moomu ci bi mu naan nit ñi tamit noonu lañ mel bim naan bi nekk ci sóoratul Faatir bim naan euh, euh, subhaanallah bim naan wa minal jibaali judadun biidun wa humrun mukhtalifun alwaanuha kazaalika fekk ba mu naan nit ñi tamit noonu lañ mel ñu wax naan nit ñi ni ñu mel mooy dañoo weex yàlla moo ko bind ixtaal ixtilaafi alwaanikum wa alsinatikum wa min ayaatihi ixtilaafi alwaanikum wa alsinatikum wa ne minal jibaal gis nga bokk na ci kéemaanu yàlla yi yi wane ni yàlla rek am moom rek kay buur te moom mooy moom yëpp mooy kéemaan yu mag yi yi wane màggaayu borom subhaanahu wa ta'aala mooy wuute gi nga xamante ne moom la seen làmmin yi làkk yi ngeen di làkk ak seen couleur yaram yi alwaanikum mu daan wax ne waminal jibaal yi am na ci doj yi judadun ay wàllu pàkk yoo xamante ne biidun dañoo weex wa xumrun am yu xonq muxtalifan alwaanuhu yoo xam ne seen ci seen biir yooyu maanaam weexaay beeg xonkaay bi sax ci seen biir couleur yi dañoo wute wa gharabi bu suud mu am yeneen tamit ci pàcc yi ci biir suuf si ay doj ay yooyu roche yoo xam te ne dañoo ñuul yàlla ne nii laa def nii tamit laa leen def wa min anaami doj yeeg montagne maanaam euh, kii jur yi ñoom ñëpp nii laa leen def ak nit ñi ñoom ñëpp suuf laa leen bindee ak ndox xalaqa kulla dabbatin min ma yàlla mboolem luy dukka ci kaw ci ndox la ko bind maanaam ci ndox ak ban loolu ci ndox ak ban moo tax sa borom subha yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wax mooy xadis bi nekk sahih imam Bukhari rahimahullah xadis sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne sallallahu alayhi wasallam mu ne kuntu nabiyyan wa aadamu munjaradun min tinatihi wala fii tinatihi wala ci beneen riwaaya kuntu nabiyyan wa aadamu baynal maa'i wa tiini nekkoon naa yenent maanaam xam ne yenent la di doxal sama fonction yenent fekk mam aadama mi ngi ci diggante ndox ak ban maanaam ñu ngi koy defar ci banditam bi maanaam kon suuf si mu effectivement mooy suñu origine moo tax mboolem matière yi nekk ci kaw suuf mën a nekk ci ñun ak ndox tamit allahu akbar ak ndox mais sama borom subhanahu wa ta'ala bi mu bindee àdduna bi bi mu bëggee doomu aadama comme moom looy teranga gi te moom mooy objectif bi daf koo def mu nekk ci étape yi yépp mu mujjee ñëw air yépp romb ba airu doomu aadama mujjee yegg si doomu aadama bu fiy jógee nag mu tukkal addunaam parce que àdduna bi objectif bi mooy doomu aadama mooy xalifatullah fil ard inni jaa'ilun fil ard xalifa la alquran man danaa di sama borom ne man de aji def laa fil ard ci kaw suuf xalifa koo xam ne mooy ki may wuutu te mooy doomu aadama moo tax doomu aadama su duggee ci benn bërëb nii comme nii mbooleem li ko wër ci ay mbindeef dañuy jàkkaarloog moom xool ko xoolu teranga ak wegeel ak fonkeel ak naweel moo tax su yàqee rek yàq bu garaaw mooy am zaharal fasaadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas li yuziqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un alquran nee na feeñ na maanaam zahara feeñ na alfasaadu yàqute gi fil barri wal bahri ci géej gi ak ci jéeri ji continent ak maanaam terre ferme bi ak océan yi ak géej gi li yuziqahum ba'd allazi amilu ngir mu mosal leen ci lenn li nga xamante ne moom la ñu jëf moo tax lépp loo xam te doomu aadama daf koy def day am conséquence direct ci mboolem nature bi ndax moom mooy sang bi moom doomu aadama mooy sang bi kon maanaam voilà <laughs> ah sànni affaire sànni ngay wax xanaa. non écologie la d'accord voilà exactement exactement. am na benn reportage bu ma sa seetaan mil en 2004 yaakaar naa ndeysaan France cinq la kii woon Arte maa ngi gis mu bind maanaam ndax euh, reportage bi dafa tàmbali rek nii rek ñu ñu wane ay géej ak kii eh, eh, yu yuy génn seen lii ak ay fleuve ñu wane ay tremblement de terre et cetera wane yu bari ci nature bi ay dommage ak glace yi di seey yooyu euh, première baat bi repos bi bi bi ñu doon wax ci reportage mooy phrase bi première phrase bi lii la daf ma marqué sax ba léegi mu ne l'homme ne respecte pas la nature après mu nature euh, contre l'homme et retourne contre lui <laughs> maanaam euh, gis nga maanaam euh, en fait loolu yëpp c'est que moom nature la mën a waxal nature la mën a wax rek mais daf fekk ne li ci ginnaaw nature yi mooy ki leen fi def ki leen amal moo tax am na benn xam-xam bu aarifu billahi xam bu tudd ilmu tabai'a xam bi aju ci nature yi am na xam-xam spécial yu bu aju ci nature yi ñoom ñoo ko xam mais daal en lépp loo xamante ne nit nit rek lépp lu nekk ci univers bi ci àdduna bi moom am na ci moom moom ci boppam en tant que nit en tant que nit ci yaramam déjà am na yoo xam ne ci roo xam la et cetera mais ci yaramam déjà am na lépp lu nekk ci suuf si ngay gis géej gi sax am na ci rangooñ yi ngay gis nit ki da gis salive yi suy lekk saa yuy lekk salive yi ñoo koy tooyal yooyu moom boo ko boole liy génn ci nit ci liy tooy dangay ngay xaw a dogu ci ne lii xajul ci nit du dëgg dangay ngay xaw a dogu ci ne lii xajul ci nit ay géej la waaw bismillah <coughs> la soo jënd benn reportage comme comme ni nga wax nii rek. Mm-hmm. ñu ne enseignants yi composé adduna bi. waaw exactement effectivement. muy trent pour cent nit 70 pour cent wu ndox la ak 30 pour cent leneen matière loolu tamit moo am ci suuf si exactement ci globe terrestre bi yooyu yëpp day wane ne nit ci boppam maanaam ni mu nekkee ki nga xamante ne sama borom subhaanahu wa ta'ala daf koo def mu rëpp moom ci boppam mu nekk àdduna moom tamit maanaam mooy al alamul akbar sayyidina ali radiyallahu anhu nee na dawaa uka fiika daa uka fiika walam tashaaru wa dawaa uka fiika walam ta'lam zananta bi annaka jurmun saghirun wa fiika al alamul akbar wa wala boog wa fiika ntaw al alamul akbar sa feebar mi ngi ci yow mais yëgoo ko saafara bi tamit mi ngi ci yow mais xamoo ko dangaa foog ne yow nit jëmm ju tuuti nga mais xamal ne ci sa biir ci lañu dëxëñ àdduna bu mag bi sama borom subhaanahu wa ne la xalqu samawati wal ardi akbaru min xalqi nnaas walakinna akthara nnaas la ya'lamun waat naa ne bind bi nga xamante ne moom la ñu bind asamaan yeeg suuf si moo gën a rëy bind nit ku nekk xam na ne asamaan ak suuf si ku ko xool xam ne bu ñu laajoon rek defar lii lu gën a compliqué da naan defar moo gën a compliqué defar benn nit du dëgg hmm. waaye nag xamal ne mu ne waaye dafa fekk ne nit ñi dañoo xamul rek dafa gën a màgg mais nit a gën a compliqué mu ne moo tax walakin akthara an-nas la waaye ñu ëpp ci nit ñi nag xamuñu xamuñu ne nit en réalité àdduna bi yëpp mu ngi ci biiram moom moo représenté adduna bi yëpp te adduna bi yëpp ak li ci biir représenté wuñ ko moom gàncax gi xoolal karaw yi partie yi sax karaw ci nit boo ko xoolee da koy mën a comparer rek ak gàncax gi mu am dund goo xamante ne xayaatu nu mu wula am maanaam dund la goo xam ne day du day sax mais àndul ak ruux mu am loo xam ne day dund am du ruux en réalité nit mooy ruuxu àdduna comme niñ ko waxee woon li Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax xadis bu nekk sax imam Muslim rahimahullah laa taqumu saa hatta laa yakunu ala wajhi al ard man yaqulu allah allah adduna bi àllaaxira yàlla du ko taxawal fekk mi ngi ci kaw suuf des na kenn koo xamante ne ci nit muy wax allah kon pour revenir ci li nga xamante ne moom lañu fi nga xamante ne moom lañu nekkoon ci wàllu nit maanaam kon jëmmu nit jëmm la joo xamante ne jëmm ju yéeme la sama borom subhaanahu wa wutal ko ay melo wutal ko ay attribut wutal ko ay mbir yu bare bare mais jëmm nit dañ koo tënk dafa am lu mu man ak lu mu manul ba pare dafa am ci circonstance yu muy fonctionner ak circonstance yu mu fonctionner ah niki noonu wax nañu li aju ci ruux wax nañ ne la ruux moom mooy tax liñ naan dund am du dëgg te ruux bu ñu waxee nit dëgg-dëgg nit ki mooy ruuxam en réalité nit ki mooy ruux mooy nit même bi nga xamante ne ñi ngi doon fasante kóllëre ak kan sunu borom subhaanahu wa taala ca aalamu zar foofu sama aalam la adduna la mu existe boo xamante ne aarif billahi xam nañ adduna la bu existé moom lañ tuddee aalamu zarr <laughs> foofu la ñuy waxee ñoom ci al al muy sàq ndax xam-xam la bu bu yéemee yéeme boo xam ne aarif dañ ko xam nitu yàlla yi am nañ benn xam-xam bu tudd noonu almal muy sàq en fait xam-xam la yoo xamante ne <laughs> ulama maanaam fuqaha yi ñu naan ulama sharia maanaam bu ñu waxee xam-xam borom xam-xam sharia yi nag jubluwuñ ci ne dafa am borom xam-xam sharia fii borom xam-xam xaqiqa fee loolu ndax lépp benn la day duggante munoo leen dissocier ku leen bëgg a dissocier mi ngi mel ni yaa ngi bëgg a dissocier biiru yére bi ak bitim sama yére bi munoo boo bëggee ma dissocier biir bi ak bitim nag may problème la même nit nit munoo dissocier entre yaram bi ak rox bi soo ko defee loolu la ñuy tuddee lan dee du dëgg ñuy tuddee dee mooy dissocier nañ entre wax bi ak yaram bi ah zahir ak baatin noonu la mel xam-xam yi sharia ak xaqiqa noonu lañ mel dañ leen di tuddee sharia ak xaqiqa di ko tuddee zahir ak baatin di ko tuddee tasawuf ak fiqh benn la ñoo yem même xam même même baat yi la kenn mënu leen dissocier képp ku leen jéem a dissocier soit fasiq la muy kàccoor la wala zindiq la muy ab koo xamante ne yàqkat la boo xamante ne dafa dugg ci l'islam bi di ci woote woo ay tur ay maqaama parce que xam na ni li muy wax comme des mortels yi duñ ko xam parce que duñ ko mën vérifier muy utiliser loolu sous prétexte di utiliser loolu pour def mboolem lu yàlla tere ngir yàq l'islam bi aussi loolu la ñuy wax zindiq mooy tey tey xam nga su ma ñëwee daal di def benn affaire bu bon li ma def xaram ngeen ne ma lii dafa xaraam man la non comprendre ko parce que affaire bi baatin la xaqiqa la hmm. loolu mooy jëmm lan zandaqa loolu la ñuy wax zindiq mooy naafeq en réalité bu mag maanaam naafeq pas comme ñun li ñuy wax parce que ñun li ñuy wax naafeq euh, ñun li ñuy wax naafeq naafeq la ci ay jëf ci ay yenn doxalin yenn jikko yi mais naafeq dëgg-dëgg mooy koo xamante ne dëgg-dëgg. dafay wane nii moom dafa gëm yàlla di wane lislaam di wane ay mbir yu rëy rëy rëy ci loolu ah ba nga xamante ne nit ñi buñ ko gisee dañ koy wóolu lool ci seen diine en réalité day yàq diine ji moom màbb diine ji ko tax a jóg loolu nag la ñuy tuddee zindiq comme li imam Malik wax laa mu ne yeneen bi sallallahu alayhi moom jamonoom ñun li ñuy wax naafeq loolu lañ doon tuddee naafeq ñoom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jamonoom ñoom liñ doon tuddee naafeq ñun ci ñun loolu mooy zindiq maanaam mooy li ma moo tax képp koo xamante ne day jéem a dissocier yooyu rek zindiq la bu fekkente ne dafa nekk ci côté bu bu baatin bi lay woote woo zindiq la ah maanaam nag loolu moo tax ma ne ulama sharia yi maanaam kon li ma ci jublu mooy ñi nga xam ne ñoom sharia rek lañ xam dëkk rek ci lañ nekk et cetera jàmbaar lañ góorgóorlu et cetera mais ñooñu xam-xam yii may tudd ni ñoom tur bi sax. souvent duñ ko xam yàlla tere ñuy xam li ci biir maanaam li ñuy xamul li li muy continuer euh, loolu la ñuy wax moom la imam Ash-Sharani radiyallahu daal di wax ne dama koo bind am yenn yoo xam ne daf koo bind tudd turi énuméré leen ne ndax yërëm gi ma yërëm gaa yi nga xamante ne de dañuy euh, diinget wàllu yi pour wax leen ni leen am na yoo xamante ne <laughs> yéen xam-xam yi tur yi rek mosoo leen koo dégg yàlla tere ngeen xam lan li nekk ci biir donc euh, ñoom am nañ loolu ilmul misaq depuis foofu nag ruux doomu aadama la yàlla amal affaire dëgg la nag fekk na ñu nekkoon ay zar zar mooy lu mel ni atome la genre voilà lu tuuti lay doon daal comme genre wala jaan noonu nekk ci biiru ndiggal maam aadama alayhi salaatu wassalaam sans borom subhaanahu wa ta'ala yoroon sol ay ruux sol ay ruux ci ñun boobu foofu lañu nekkoon waxam ñun foofu mooy bi mu ñu laaj alastu bi rabbikum xanaa du maay seen borom ñu ne ko bala ankay ah, ci diggante bi nag ñu fàtte ko en man dama ko fàtte waaw ak ñi mel ni man dañ ko fàtte mais fàtte googu tekkiwul en aucun cas amaan na ñu ñu ñëwaat ci xam-xam yooyu noonu xel moom ngay sax en tout cas fàtte googu tekkiwul en aucun cas ni mbir moom amul woon et du ñu engage et que du ñu engagé si daf ñuy engage xam nga tey euh, nit ki mën na ne mu comme Mu'tazila Mu'tazila dañuy weddi ne affaire boobu amoon na euh, ñoom pour ñoom bu ko Alxuraan waxee non waxin la rek ça voilà waxin la rek mais tekkiwul ne mbir mi noonu la affaire en réalité le fait ñun ñu fàtte ko loolu du lay ci ne amul woon parce que tey mu ne man fàttaliku nga mbir moom ma ni ngeen di déedéet ma ni yow nag ngeen di déedéet ma ni yow nag ngeen di déedéet ma fàttaliku ma ko kon nag en réalité mbir mi amul woon en plus boobu ñun du ñu woon ay responsable nan lañ ñuy laajee ñuy toog di affaire bi di ñu engagé au moment bu ñu judduwaatee nekkaat dem en le temps que ñuy nekk mu kallaf du ñu responsable aussi et cetera donc question yu questionnement yooyu nga xamante ni moom lañu mën a soulever yëpp il faut ñu xam ne. Euh, loolu dafa bokk ci parties yi nga xamante ne duñ ci dem ak suñu xelu kese ànd ak ne bu ñu utiliser suñu xel mën nañ ci trouver ay éléments de réponse parce que bu ñu ànd bu ñu duggee ak ci domaine boobu ak suñu xel mm, fi ñu mën a trouver élément de réponse par exemple rek mooy nit léeg-léeg ñu gis nit mu nekk muus ànd ak xelam def yépp mais mu am accident bu mu def mu fàtte complètement dundam li ci wees woon complètement lépp lépp lu mu xamaat bu wéree dañ ko koy jàngalaat am na xoolal nit nag depuis jamono jooju xoolal fi mu jaar yépp fi mu jaar yépp ah obstacle yi mu euh, traversé yëpp mën na ko fàtte na ne rawatina ne li tax mu koy mën a gën a mën a fàtte mooy ne ruuxam lañ dugal ci biir yaram bi te yaram bi kaso la doon comme ruux day tax ba nit ki ba ruux bi nit ki du ko fàttali tey nit ki yow buñ la bon man bo buñ ma laajoon sama ruux fan la ne damay am problème trouver ko du dëgg mais man mënuma sax am man en tant que nii rek mënuma fàttaliku sama ruux mënuma gis sama ruux fan la nekk su fekkee ne mënumaa gis sama ruux fan la nekk léegi yi nga xamante ne ay wax la ak ay mbir yoo xam ne dafa concerné ruux kon mën naa ko bañ trouver maanaam élément yi nga xam ne maanaam mooy données yi nga xam ne moom la ruux bi garder moom euh, en tant que xam-xam en tant que ay acte en tant que ay fait mën na ko bañ a xam parce que léeg-léeg euh, ruuxu doomu aadama léeg-léeg mu yéeg dem def ay affaire yoo xamante ne nit ki du ko yëg ruux bi te pourtant ruux bi dem na ci yenn univers yi dem defi ci ay affaire ñu war waxoon naa leen ne leen ruuxu doomu aadama nit ku nekk sans borom subhanahu wa ta'ala saa yu ne day am ay kàddu yu muy jokkalanteeg ruux bi roox bi di ko tontu mais ruux bi du ko fàttali ko maanaam nit ki du ko fàtt du ko xam du ko yëg mbete mu am fathul akbar bu demee ba am fathul akbar ba nga xam ne day mën a témoigner di contempler ruuxam nag xam li ruux bi lii la bu boobaa nag day daal di am accès ci information yooyu yi yàlla lay waxanteeg ruux bi ak moom ruux bi mu koy tontu day daal mën a am accès ci information yooyu mais ruux bi dafa bokk ci benn adduna boo xamante ne moom bu rëy la comme niñ ko waxee ah fi ñu yemoon nag mooy xol bi wax nañu xol bi ak yi nga xamante ne bon bakkan tuddoon nañ ko waxoon nañ la bakkan benn place la la nekk ci biir xol bi ba pare alhamdulilah ba pare bakkan dafa nekk entre maanaam dafay dafa dafa dafa nekk ni di puiser ci ruux ndax ruux moom dafa bokk ci monde céleste bi lu dëgg yaram bi bokk fii ci suuf si comme niñ ko gisee ah, ah bakkan nag day puiser dafa am côté boo xam ne féete ci kaw la féete moom day puiser ci ruux bi ah foofu lay jëlee jikko yu baax yooyu lan ba pare mu am côté ci suuf boo xamante ne moom dafay am contact direct voilà c'est ça c'est-à-dire kon dafa am côté bu ci kaw boo xam ne dafa am contact direct ak ak li féete kaw ak jikkoom yu rafet yeeg ah taarakallah et cetera mu am côté bu féete ci suuf boo xamante ne moom dafa am rapport ak yaramu nit ak adduna yi wër yaram lu demee nekk xelam xolam et cetera xol xol moom waxoon nañ la ne la day jàllale ko mu ne al qalbu ndax day jàllale ko li muy jàllale ko maa summiya al qalbu illaa li taqallubihi fahdar min al qalbi fii qalbin wa taqlibi xol tuddewuñ ko xol lu dul li muy jàllale ko loolu rek a tax ñu tudde ko xol donc moom ci bakkan lay puiser moom ci bakkan lay jële soit ci côté bi nga xam ne la moo féete jërëjëf soit ci bakkan bi nga xamante ne maanaam partie bi nga xam ne moo féete ci côté ruux wala partie bi nga xam ne moo am contact ak yaram ce qui fait ni xol bi moom euh, euh, euh, moom day jàllar bi ko entre jikko yu baax yi yu bon yi day jikko yu baax yi ak ak yu bon yi Ah, jàllar bi ko googu nga xamante ne moom lay def entre yu baaxee yu bon yi par exemple ah, wéetal ngëm yàlla ak kéefir du ah, di def ngir yàlla ak di ngistal yéene ñépp jàmm ak iñaan et cetera toppal jikko yu baax yu bon yépp nga gis xol di jàllar bi ko état yi muy nekke day jàllar bi ko rek xol nag buñ ko waxee waxoon nañ la ko nee la ñaari mbir lañ ci jublu dafa am benn partie boo xamante ne moom mooy bu zahir bi mooy suux bi chair bi nga xamante ne moom mooy pompe affaire chair boobu nag moom mooy tamit centre fi nga xamante ne effectivement fa la affaire yi nekk subhaana rabbi allahu akbar foofu la jikko yi ne ci xol la ne yenente bi sallallahu alayhi loola tax mu wax xadisu Nu'man ibn Bashir radiyallahu bu nekk ci ñaari saxiix yi mu ne ala inna fil jasadi mudgha idha saluha saluha al jasadu kulluhu wa idha fasada fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya na ci yaram benn suux boo xam ne su baaxee yaram bi yëpp baax su bonee yaram bi yëpp bon mooy xol moo tax Luqman al Hakim rahima euh, alayhi salaam ki alquran benn saar tuddee sourate Luqman ah, teggi ni nga xamante ne maanaam moom la ñuy yareeg tarbiya yeeg ni ñuy yare surtout xale yeeg yooyu alquran def cee concentré lu bari ci sourate Luqman ci wax Luqman et cetera sa mariage moom lañ doon waxtaane mm-hmm. waaw <laughs> waaw mu nekkoon xutba mariage léegi Luqman al-Hakim rahimahullah da euh, alayhi salaam dane dañ ko laaj ne ko demal nga jël comme moom jaam woon avant dañ ko demal nga jël rendil xar mi mu rend xar mi ñu ne ko demal nga indi li ci gën a baax mu dem indi xol bi <laughs> ñu ne ko a baax na léegi delloo mu delloo ñu ne ko léegi demal nga indi li ci gën a bon mu dem indi xol bi nit loolu la man su xol bi baaxee mu baax su xol bi bonee mu bon xol bi nag du dem ci jàllar bi ko yooyu ci diggante jikko yu baaxee ak yu bon yi te waxoon naa la tamit ne la am na ci côté droite xol malaaka bu ci nekk ci côté gauche xol seytaane bu fa ne te mooy centre névralgique bi toutes les grandes décisions foofu lañ koy jële ci xol lañ koy jële moo tax même nit nit su nee la moo tax origine xel sax ci xol la ne maanaam waxoon naa la ne la moom mooy lan mooy def enquête bi maanaam <laughs> mooy policiers yi inspecteurs yi def enquête yi di dajale dossiers yi mooy xool li muy jox xel après xel nag mooy àtte mooy juge ba pare ah moom mooy jël mooy jël une décision ba pare veiller ah à l'application de cette décision mooy mooy veiller pour que ñu appliquer décision xel la koy def loolu mais xool <laughs> mooy kii nga xam ne mooy influencer xol xel moo tax foofu la origine moo tax nit nit su lépp ci xol bi la des xanaa gisoo leen ni nit su gëmee benn affaire du xalaat mukk lu dem ci vers contraire affaire boobu abadan lu xel mi rëy rëy lu mu ñaw ñaw ñaw fekk mi ngi gëm ne maanaam moom ni mu ni muy maanaam li xol bi conviction yi mu ko jox abadan nga gëmloo ko maanaam nga lu raisonnement bi leer leer leer day bañ du objectif mm-hmm. objectivité mi ngi am ci lu mu xamul dara wala boo xol bi jikkoo objectivité bu xol bi jikkoo objectivité waaw kay bu boobaa moom lu ñëw rek mën na ko yóbbu ci loolu parce que xol bi da nangu parce que nit moo tax nit soo ko waxee loo xamante ne àndut ak xolam da ngay gis lu mu leer leer leer bi lu mu leer leer leer ci mu xel da ngay gis xol bi bañ maanaam nga gis muy bañ du nangu non non non maa bañ <laughs> du dégg <laughs> moo parce que moo tax xol xel moo tax alquran ne lahum qulubun laa yaqiluna biha am dañoo am ay xol mais duñ ci xalaate parce que centre xel ci xol lay puiser ay documents yi nga xamante ne moom lay jëlee ay décisions moo tax moo tax sama borom subhaanahu wa dàq ci yéeféeri xel dàqul ci yéeféer yi xam-xam xam na ni yéeféer dinañ am xam-xam mais nanguwul ni yéeféer yi am nañ xel boo xoolee alxuraan nga seetlu texte yi ni ñuy wax du d'accord yéeféer yi am xel walakin laa yaqiluna ak waaye duñu xalaat ak ah ak yéeféer yi mais yéeféer yi ñoom duñu xalaat loolu lay wax sauf que yéeféer dinañ am xam-xam mais daw d'accord ñooy xalaat sauf que nag foofu nañ bàyyi xel xel dafa am ñaari affaire dafa am xel bu ñuy tuddee xel boo xamante ne day tax rek euh, mooy àqlu idrak mooy xel boo xam ne day tax ngay mën a am accès ci mbir yi information yi boo naree euh, lu la gaañ nga xool réfléchir analyser xam ni lii damay gaañ nangam nga daw comme ni xar yi di def hmm? et cetera am na ci nit nit ñëpp loolu nit ku wér ku nekk d'ailleurs loolu la ñuy teg nit pour mu mën a nekk mu kallaf mooy ndax mën naa xàmmee ndax buñ ko waxee dina comprendre li ñuy wax xel boobu moom lañ nit am moom la ñëpp am bañ tax ñu mën a nekk mu kallaf a tax xale yi ñoom amul seen xel yéegul foofu pour ñu mën leen a teg jëf togg leen jëf ñu nekk mu kallaf mu am beneen xel muy du tuddee àqlu irshad mooy xel buy tax nag nga mën a gindee ku tegu ci yoon bu jub bi boobu la dàq na yéef yi amuñu <coughs> léegi xel euh, xol kon waxoon nañ la ne la malaaka bi kon day nekk ci droit bi kan seytaane bi nekk ci gauche bi mais ñoom ñaar duñu mën a gis li ci biir xel li ci biir la xol mais ci biti la ñu nekk di jéem a influencer xol yàlla daf leen koo nëbb da ko tëj foofu aalamu sirr moo fa nekk adduna la benn adduna bu yaatu la comme niñ la ko waxee woon adduna bi du fees abadan adduna la bu dul fees lépp loo bëgg a nëbb nit fa nga koy dugal def yëpp boo leen bëggoon nëbb benn information danga ko fay dugal rek kenn du ko gis du dëgg te information nombre d'information yi nga bëgg def yi nga ci bëgg a def lu mu bari bari bari du fees <laughs> moo tax nit mën naa dund ak ay secret yu dul jeex te kenn du ko gis kenn du ko xam saa yu leen ko bëggee dévoiler mu dévoiler leen ko mais su leen ko bëgg dévoiler ci àdduna boobu rek la yàlla da ko ko créer ci yërmande ngir mu defal ko ko parce que bu fekkonte ne par exemple tey addu maanaam nit euh, yàlla defalu ko yërmande googu yàlla defu ko maanaam ba may ko lan adduna boobu bindal ko ci biiram àdduna boobu ñu tuddee aalamu sirr adduna yi mbóot adduna le monde du secret allahu akbar kon yu ñaaw <laughs> yu bari kon kon lu bari dana dana eh, kon kon làmbaay ñaaw kon làmbaay ñaaw ah <laughs> parce que nit ku nekk am na am na looy nëbb am nga mbóot même bu dul lu bon am na loo xamante ne voilà bëgg en tout cas daal bëggoo keneen gis ko loolu nag yàlla mayu ko même malaaka mu gis ko même malaaka yi duñ ko gis ci yër yërmande ak yàlla ak suturaam gu yaatu subhaanallah mu am àdduna bu gën a xóot boobu nag fi mu féete la parce que bii fi mu féete mooy ci côté xel maanaam gis nga ak côté yaram bi mais adduna bi gën a xóot mooy aalamul axfa àdduna la boobu tam bu yaatu mais dafa gën a xóot monde secret la mais le secret du secret dafa gën a xóot boobu nag ci côté ruux la féete moo tax ci biir xol la ne mais côté ruux la nekk bakkan bi moo def barrière bi entre ruux bi maanaam entre maanaam ci biir xol bi ci côté beneen bi la nekk ci ruux moom la tuddee alamul axfa moom la alquran di wax naan ya'lamu sirra wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa axfa foofu ci la xuruf yi ngeen déggee alquran yi ngeen di wax e, ay alif lam mim ha mim taha ya siin nuun qaaf saad et yooyu ci àdduna boobu la ko yàlla wax maanaam moo tax ku mënul découvrir monde boobu doo découvrir sans su xaraf yooyu ndax li nga war a xam mooy langue boobu comme ni la ko waxee mooy suryaan la suryaan yi la du arab te langue boobu noonu xaraf yooyu fi mu nekk ci àdduna bi fi mu ne maanaam da di xam ne xaraf yooyu bi nekk ci début wu sóoratul baqara alif bi bokkut ak alif lam mim bi nekk ci début sóoratul al imran bokkul ak alif lam bi nekk ci sóoratul ruum wala sóoratu Luqmaan ak sóoratu Sajda bokkuñu lu ñuy firi abadan xaamim yi noonu la set xaamim yi li ñuy bari bari set lañ bokkuñu li ñuy firi <laughs> parce que monde boobu la nit ki nag su demee ba am Fathul Akbar day daal di mën a découvrir monde boobu tamit maanaam nit ki soobee fathu akbar maanaam mooy bakkanam dee na xam waxoon naa la dee ak li ci aju bu ko defee da gis ruuxam day day day day day day wër adduna bi moo tax laa ko am sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim dañ leen wan kiimaanu yàlla yi nag turam yeeg meloom yeeg leer allah nga gis ko ci mboolem goxu asamaan yi ak suuf si ak ci seen biir maanaam dañuy gis nag ni sa biir yow nit en tant que nit ni nga taxawee taxawaayu univers bi yëpp yow rek en tant que nit ni nga nekkee miroiru univers bi yëpp nga gis ko sa biir yow moo tax loolu la tuddee ardullahi wasi'a suufu si yàlla su yaatu si mooy du jëmmu nit la ruuxu nit su amee fatran akbar bu dugg ci biir yaram boobu day am vingt mille xeeti xam-xam yu muy découvrir ci saa si dàmbale vingt mille xeeti xam-xam yu muy découvrir am na sama benn waay ndeysaan maa ngi naan ko <laughs> waaw demal nga seeti ji diw ndax moom aarif billah la tout ça kii xam nga fekk ñoom ñoo boo ko dëkk mu ne ma ah, xam nga xam naa mu ne ma euh, mu dem ba wër ko ba gis ko ne ma xam naa fi mu dëkk laaj naa këram fan la ñu ne ma fii la ab taximaan moo ma ko wax war ko waaw après nag ñuy waxtaan ci kii mu ne ma mais yow xam-xamu aarif yi ngay wax yooyu yëpp kooku noonu xam na leen man ko ah aarif billahi xam nañ ko mu ne ma ah kon nag ki may seeti ku màgg la waaw ah, non kon nag <laughs> nag suba ki ma war a seeti di kooku du ko daw kon dañ ko waaw ah, du ko daw de c'est en fait da xam ne aarif billahi noonu la <laughs> ah, ay kii lañu bokku ñoom ñun daal bokku ñoom ñun maanaam yëpp dama koy préciser pour ñu xam ne ñoom ak ñun yamuñu non yamuñu faut pas que ñu leen di teg comme ñun fi ñuy teg duñ leen gis ñuy mel comme ñun nii rek ci biti ci zahir nii rek ñu defee ne ñoom ñooma a yem déedéet yamuñu abadan abadan yamuñu allahu akbar xaajuñu bay yam laa ilaha illa allah donc ñoom kon nit ki yaramu nit maintenant xolam waxoon nañ ne la pour loolu am il faut que xol bi sujjóot loolu la ñuy wax sujjóotul xal bi loolu moo ñu dugaloon ci explication yi mooy euh, alal muxaatab was jut sujjóot sujjóotul xal ci lay amee al qurba jegeñ yàlla sàkku jegeñ yàlla xamal ni mënoo koo am lu dul ci ñaari mbir il faut maanaam euh, ba julli day jot na wala ah waaw kon mën naa daane wax bi sax sujjóot sujjóotu xol maanaam mooy kon nga jege yàlla mënoo koo am lu dul ci ñaari condition condition bu njëkk bi mooy nga effacé wu yow yow yow nga dem ba nga xamante ne maanaam mbaatu man rëy rëy affaire gis sa bopp naw sa bopp ah yëpp nga dindi ko nga màbb ko nga wàcc toroxlu soo ko amee ak ngay topp sunna yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam ak sharia yàlla bi sunna yeneen ci bi sallallahu alayhi ñaari condition yi li ëpp solo nag ci soobu pour mën ko am ñett jikko yu principal la yu war a nekk ci xol almahabatu mooy cofeel bu wér te sax te dëggu ci sa diggante ak yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi ak tamit nit ñu baax ñëpp te jiital ci Seex Ahmad Tijaani radiyallahu anhu ak nit ki tamit am kon boobu mooy benn bi ñaar yi ci des mooy benn bi mooy sincérité mooy ak sa dëkku nga dëggu dëggu mooy premier pas bi nga xamante ne moom la ñuy demee ci yoonu yàlla mooy nit ki day dëggu parce que nit tamit day dëggu su bëggee jaar ci yoon nitu yàlla bi ci def mooy mu am humilité humilité wàcc sa bopp mais loolu tamit du wér lu dul nga effacé wu maanaam yow sa bopp nga am cofeel gu mat sëkk ci yenent bi sallallahu alayhi ak waa këram ak nga topp exactement li alquran wax ak sunna sharia wallahi alazim yoon bi du leneen lu dul topp li sharia wax xam-xam buy jariñe al ixlaasu fi niyya d'abord yéene bu sell al ilmu naafi' xam-xam buy jariñ wal amalu saalih ak jëf ju sell jëf ju baax yoon bi du leneen yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nee na sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu ittaqil mahaarim takun a'badan naas mooy te ndikul yu xaraam nga nekk ki dàq jaamu yàlla ci nit ñi jaamu yàlla yëpp nag bi ci gën a tedd boo bëggee di jaamu yàlla te ngay jaamu yàlla ci anam ji mu gën a tedde dangay ngay bàyyeeg àdduna waa àdduna nga bàyyeeg allaaxira waa allaaxira te nga dëgmal sa boroom ndax xol bi comme niñ ko waxee woon néegu yàlla la waxoon nañ ñeenti néeg yeeg tawaafi yeeg xawaatar yi yi ci aju loolu waxoon nañ ko ci jotaay bi weesu walilahi alhamdulillah lii mooy yoon principal yi nag yi ci gën a màgg mooy ngay sàmmonte ak yi nga xamante ne ñooy farata yi sama borom subhaanahu wa taala dafa wax ne ci xadis qudsi bi bu nekk saxiix imaam al mu ne maa taqarraba ilayya abdi bi afdal mimma mimma aftaratuhu alayhi sama jaam bi du sàkkoo jegeñ ma ci lu gën li ma farataal ci moom bul yaakaar ne am na lu gën farata yii la yàlla teg nit ku ko yaakaar mooy moom mi ngi perte temps moom ci maali foro li muy def yëpp presque c'est nul farata yi mu la teg rawatina julli juróom yi strict strict ci nga fonk ko nga sàmmoonteeg moom ci ni ko yàlla bëggee pas yow ni nga ko bëggee Seydou Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu dañ ko laaj ni ko maa huwa tasawuf lan mooy tasawuf mi ngi ci jawahirul maani mu ne at tasawuf huwa imtisaalul amr wa ijtinaabun nahi wa imtisaalul awaamir wa ijtinaabul manaahi zaahiran wa baatinan min haythu yarda laa min haythu tarda buñ ko firee julli dañ ko laaj lan mooy xaqiqa dëgg-dëgg tasawuf mu ne mooy nga jëfe yi yàlla digle nga bàyyi yi mu tere ci biir ak ci biti ci biir ak ci biti gis ngeen définition bi gis ngeen ni mu simple li mu digle ngay def bàyyi lan li mu tere naka ci biir ak ci biti soo wéetee soo wéetali ko yi nga xamante ne koy biti la nga doxale comme ni ko Alxuraan waxee ak sunna ci biti yi nga xamante ne koy biir la nga doxalee noonu ci biir jeex na min xaysu yarda na ko yàlla bëgge laa min xaysu tarda pas yow ni nga ko bëgge defe ko na ko yàlla bëgge ni ko yenent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale bul ko defe neneen ginnaaw loolu nag yii la werd yii ngi gis ngi yii nii wasifa xadara wirdu bii keneen ku la wax la ne dalay na ak di salaatu faate xataa wàllu yi sax li ma gis ci génération yi weesu yëpp xam nga yent Seydou Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu daf ne hizbu sayf ah, salaatul faatihi limaa ughliqa wala hizbu sayfi yughniyaani an jamii al azkaar salaatul faatihi limaa ughliqa ak nañ wëlif mboolem zikar yi mais li nga xamante ne boose seetloo li ko dalay Sidi Ahmed Sukayri radiyallahu anhu génération yi wala yi ma xam yëpp dañoo unanime ci benn question salaatul faatihi moom mooy mbir mi sax. boo ko mënee def parce que dafa kon ah mais salaatu fatiha la ñuy insister Hizbut Sayf fii sax tuddatuñ ko jàppal ci salaatu fatiha mooy yoon bi gën a gaaw mooy yoon bi gën a jege te mooy yoon bi gën a yomb pour nga yegg ci yàlla pour sa xol dal ci zikkar bi nga xamante ne moom la alquran ala bi zikrillah tatma'innul qulub loolu dinañ ci ñëw buñ jullee pare insha allah wallahu a'lam bismillah bismillah alhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala fi ñu yemoon kon mooy ci li nga xamante ne mooy tax xol yegg maanaam sujjóot moom day tax xol bi sujjóot te loolu mooy objectif principal mboolem tarbiya yi ñuy gis objectif principal mooy xol sujjóot te loolu mi ngi amee ci bi zikrillah comme li alquran wax ndax xol buy sujjóot sujjóotu xol du dara lu dul dalam xam nga wax nañ la la xol day jàllar bi bi muy jàllar bu demee ba dal jàllar bi mooy sujjóot na mooy sujjóot na ala bi zikrillah tatma'innul qulub alquran nag nee na ci zikkar yàlla kese ci zikru allah kese lay amee du amee ci leneen moo tax mu ne bi zikrillah moo tax mu ne inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wala zikrullahi akbar li wér boor mooy julli day tere salaat tanha day tere anil fahsha'i njombutee fi yu bon yi wal munkar ak li ñu sib en fait munkar mooy loo xamante ne xamuñu ko mooy le méconnu nor mooy cosaanu baat bi loo xam ne xamuñu ko xam nga tey buñ ne lii de xam nan ko fi xam sunu mbaax la lépp leneen lu bees luñ fi indi dañ naan lii de xamuñu ko fi woon baaxul hmm? xamuñu ko euh, ki ñu xam almaaruf mooy kan yàlla keneen ku dul yàlla rek da ngaa indéfini inconnu nga en réalité ci xol bu fekkente ne xol boobu yàlla rek a ci ne yàlla le fait que mu ne nag julli day tere yu bon yeeg et cetera lépp lu dul yàlla day tax mu génn ci xol nit ki mu ne mais nag wala zikrullah akbar giñ naa ni zikkar tur turu yàlla mooy li gën a màgg maanaam jubluwuñ ci comme ni ko zanadiqa yi di waxe exactement loolu mooy jëmmi zandaqa liñ doon wax sànq zëndiq exactement exactement mi ngi feeñee ci masalan koo xam ne daf li mu comprendre ci wax jooju mooy ne na nga bàyyi si carte naan tey si carte non na nga bàyyi julli tey si carte ku comprendre loolu zandax la maanaam daf lay yóbbu ci zandax ah. ku comprendre loolu wala ku ko interpréter noonu parce que comprendre loolu. waaw ko interpréter noonu laa bëgg a wax maanaam ku koy waxee noonu ku koy waxee noonu exactement loolu laa ci jublu sax effectivement maanaam mooy dañoo mat a bàyyi xel. mooy yi ngay utiliser pour wax mooy tamit ay àdduna la comme niñ ko xamee rek xaraf fa xaraf yi ah. àdduna la bu yàlla créé ñu war mettre ko à notre disposition ñu war koy utiliser ah. Ah. ku ko ku ci déggee loolu maanaam ku koy interpréter noonu di ko waxee noonu loolu zandaq la ne daal ce qui veut dire que ni kon bul julli del si quartier foofu li mu wax mu nga zikr bi ngay zikkar ci biir julli ji tudd yàlla ngay tudd yàlla comme li eh, eh, borom subhaanahu wa ta'ala wax yent yàlla Musaa alayhi salaam wa aqimi salaata li zikri taxawalal julli ngir zikkar ba benn ci di aaya boobu di firi mooy ngir zikkar ma na taxawal julli ngir tudd ma ngir fàttaliku ma ngir zikkar ma ngir voilà kon zikkar boobu Euh, moom la alquran ne kon moo gën a màgg julli gi ci jëmmi boppam maanaam loolu mooy lan mooy julli gi jëmm la ruux gi ruuxu julli bi mooy zikar tudd yàlla le fait ngay fàttaliku yàlla sa xel sa xol nga yóbbu ko ci yàlla moment bi ngay bi ngay julli jamono ju ci nekk nga teewlu borom bi subhaanahu wa taala ci sa biir julli waa ndax jëmm yi sama borom daf leen a wutal xibla muy kaaba gi muy direction bi mais xol ak ruux sama borom xibla bi mu ko wutal mooy boppam ñoom ci seen bopp boppam dañ jëm dinañ gën a ñëw ci loolu ci ala ash ci ci lan salli ala lawhikal mahfuzil ashrafi min kullil xalaayiq dinañ gën a ñëw ci maanaam boobu insha allah mais euh, xol bi daal ci gàttal yàlla mooy direction moom yàlla rek ci war a nekk leneen lu dul yàlla daf ko ci war a génne moo tax jaamu yàlla bi gën ci jaamu yàlla bi comme li la wax soo ko bëggee def mooy fexeel ba bàyyeek àdduna waa àdduna allaaxira nga bàyyi ko ko allaaxira te jublu ci yàlla léegi nag zikkar boobu nga xamante ne ci xol lañ koy defe mu ëpp doole zikkar bi nga xam ne moom lañuy defe ci làmmiñ zikkar bi ñuy defee ci xol moo ëpp doole zikkar bi ñu defee ci làmmiñ mais nan la ñuy zikkaree ci xol xam nga bu xam nga làmmiñ bi soo koy zikkar di tudd yàlla tudd yàlla tudd dem ba sa xol bi day da boo yàggee da ngay yëg benn am na leer guy nekk ci sa xol boo ciy yëg du dëgg ci biir zikkar bi ngay zikkar ci sa làmmiñ du dëgg ah, léegi boo bëggee zikkar ak sa xol nag moo tax zikkar wax naa la ne la bul wut mukk lan bi quantité bi may wutal qualité bi lii moom non c'est que cas règle d'or la bul wut quantité wutal qualité règle d'or la bul wut quantité wutal lan qualité <laughs> waaw même mbiru àdduna la kon bu may zikkar xoolal may zikkar <coughs> allah allah allah wala subhaanallah alhamdulillah wala may salaatu faatiha may zikar le fait que ma koy defal sama làmmiñ day am jeexital sama xol loolu yoon bu baax la mais boo bëggee xotti maqaama yi ci nu gaaw nga gën a jege sa borom subhaanahu wa sa làmmiñ bul ko yëngal bul yëngal làmmiñ bi téye ko sa noyyi gi nga suspendre ko tuuti maanaam bul ko suspendre ci anam goo xam ne doo mën a noyyi mais. comme nii hmm? nga noppi jël affaire bi ci sa fond intérieur ah li ko dalee ci kaw biir bi foofu noonu ngay fexe ba sa xol bi di wax mu mooy di ko répéter en réalité loolu soo ko defee sax di nga yëg sa ruux muy wax boo ko defee wala nga insister ci gis nga comme waxoon naa la ko boo noppee not dégluwuloo dara nga gëmm say bët nga fexe wax allah ci sa xol di dégg du dégg dina am luy wax làmminu roox bi la di nga dégg dara làmmin nopp roox bi mooy dégg et cetera toppal lool di nga gis bëtu roox yi la hmm? tarbiya bu yéeme la Seydi Mouhamadul Haafis At-Tijaani radiyallahu anhu ci zawiyam bi noonu la daan tarbiya gaay da leen daan woow bu ñëwee ci guddi gi dangay bàyyi ba guddi gi jot mu ne mu ne leen te leen làmp zawiya bi yéen ñëpp ñu fay mu ne leen gëmm leen ñu gëmm mu ne bu leen jàng alquran bu kenn wax leneen bu làmminu kenn yëngatu toog leen noonu rek ngeen di wax allah ci ci seen biir ngeen def nii di wax allah allah allah allah bu yéeme la ci am question parce que comme buy booy laazim wala booy wasifa waaw mosoon naa laaj nga ne ma en sa làmmiñ il muy daw cest à da waaw léegi ça veut dire que kon nii waaw mënoo koo tarbiya ko mënoo koo kii déedéet ak julli hmm. julli foo jaar zikkar yi ñu ciy def sa làmmiñ wax ko hmm. yëngatu niki noonu sooy wasifa sooy xadara ak sooy wird yii tamit foo jaar sa làmmiñ yëngatu leneen lu la neex nag def ko ak xol bi moo gën ci ngay xottee xijaab yi kiiraay yi ci bu gaaw sax sa yaram yëpp da ngay yëg zikar bi ni mu ciy dawee da ngay dem au début nag dinga nga gis mooy lettres yi xaraf yi mais boo continuer tuuti da gis ne xaraf yooyu dañuy dañ sans su wax ji maanaa yi rek kay des alaa bi zikrillahi tatma'innul qulub alquran nee na alaa waawee alaa yëgoo ma yëgal la kaay mu wax la lii bàyyi ko xel bi zikrillahi ci tudd allah ci tudd yàlla ma tatma'innu ci lay dalee bu xol yi bu xol bi dalee nag ruux bi en fait day fekk ne li koy def mooy da ngay dem ba moment boobu ruux bi day jël dessus bi su ruux bi jëlee dessus bi day toq benn toq leer ci kaw xol bi xol bi su jot su xol bi sujjóotee nag ruux bi jël dessus bi léegi nag li xol bi daan def ruux bi léegi moo ko jël moom laa la wax ne la soo yeggee foofu nit ki nag léegi dootul mën a defati lu bon dootu ko defati yàlla da koy aar ci lu bon bu dee yenent la ñu tuddee leen maasum infaillible bu dee waliyu la ñu tuddee ko lan mahfuz ku yàlla préserver garder ko en réalité day am infaillibilité mais teggin la ci ñu bañ a utiliser même mooy ci yeneen yi ko ci ñi ci des lii rek la mais ñooñu duñ defati bàkkaar bu ñu yeggee foofu ab abadan même bu ñu defee bàkkaar ci biti nii nga gis ko ñooñu moo tax dañuy wax ne foo fekk nitu yàlla bu def kéemaan ci kanamu nit ñi loolu day wane ni ñooñu yàlla dafa nangu namm ci ñoom ak texe parce que day tax ñu gën koo gëm gën koo dëggal gën koo bëgg et cetera su fekkente ne nag ah, nit ki nitu yàlla bi dafa def luy nuru bàkkaar parce que ci seen biti ni ci biti nii ah maanaam wàllu bi aarif ah, billah bi ku yegg niveau boobu moo tax ma wax waxuma n'importe qui comme ñun ni ñuy def nga xam ne n'importe qui dañuy wax ni kii wàllu yu la moo nangam nangam te nag ñun ñun wilaaya léegi fi ñu ko takk mooy il faut que mu bokk kër diw wala mu juddoo fa wala mu màggee fa wala boog ñooñu rek ko mën a ne ñeneen mënuñu koo ne wala boog kooku laa budda waliyu la war a doon déedéet abadan mbir mi demeewul noonu xam leen benn affaire al nubuwa wal wilaya laysa lahuma bunuwa qaa'ida la qaa'ida la ci waliyu yi nitu yàlla yi nubuwa mooy prophétie ak wilaya amuñu maanaam ñoom du ñu jur amuñu doom amuñu paternité amuñu ko abad amuñu ko de loolu foofu mu leer nekk yeneen wala nekk wàllu ñaari caractéristiques yi amuñu paternité ñoom amul ci ñoom waaw dangay def rek dàqonte wuñu maanaam yenent mën na jur yenent comme ni ñu ko xamee wàllu yu mën na jur wàllu yu tamit comme ni ñu ko gisee mais amuñu rapport ça veut pas dire que kii wàllu yu la doom ji wàllu yu lay doon abadan amuñu rapport sax déedéet kooku moom il faut mu leer parce que bu leerul dafa mel ni ñun wolof yi lu bëree bëri ci suñuy problème dafay xaw a jóge foofu aussi maanaam mbir moom foog mu leer bu leerul rek duñ avancer. beneen waay dafa bëgg a nelaw. amuñu rapport. c'est-à-dire que kenn ku ci ne da ngay sóobu soo sóoboo selon li yàlla dogal ci yow. selon sa réceptacle mu jox la li nga yelloo mais mbir mi duñ ko ak abadan ci njural ak ci dëkk am na ñoo xam tamit leen problème bi ñu am mooy loolu problème bi ñu am pour ñoom wàllu yu fenn benn place rek la war a maanaam ñoom tey munoo leen woon a munoo leen gëmloo ne leen États-Unis ay wàllu yoo nga fa munoo leen ko gëmloo wala Inde wala yooyu ñoom pour ñoom foofu ay wàllu yu mënu faa ne États-Unis am na bien sûr c'est une évidence dëkk bu toll noonu. dafa dafa jax jax boo xam ni. ah. dafa jax jax boo xam ni da nga yaakaar ni gars yi nekkatuñ. te France ko gën a compliqué. États-Unis France ko gën a compliqué te wàllu yaa ngi fi fees <laughs> ok. xoolal imaginer. <laughs> wali mag yi ñu mag ñi France lañ gën a bari ko Sénégal imagine nga lool loolu tey mën nga ko gëm loo wolof <laughs> day jàpp nag kii day fo te nombre de musulmans yi fi nekk à peu près ñoo tolloo après en nombre wala jege woo nañ torop entre France ak Sénégal Sénégal moo war a ëpp sax tuuti ah. fii lan cinq à six millions. xam nga ni du loolu. non mais non mais nee non xam nga ni du loolu quoi yow non <laughs> boo xoolee rek dëkk bi xam ne du loolu ah non mais c'est vrai ça se foo romb gis jullit ñi nga ne nga ne ma cinq millions rek ngeen wala six <laughs> <coughs> mais en tout cas c'est vrai que sénégalais ñoo war ci ay jullit te xoolal y a une grande différence gàpp mag bon ala kulli xaal ah <laughs> ala xaalin li nga xamante ne daal moom lañ war a jàpp foofu mooy ne xol daal mbir mi yëpp foofu la tey zikkar di tudd yàlla looy def nga koy def ak sa xol di tudd yàlla sa xol di ko teewlu hmm? di rafetal sa jikkoy xol yi yooyu ñoo ëpp doole te foofu la mbir mi nekk topp nag li nga xamante ne tamit war nga koo xam mooy bokk na ci xol li koy gën a gaaw a li gën a tax zikkar bi bi gën a baax ci xol pour nit ki gaaw a yegg ci yàlla mooy fatiha ak salaatul fatiha fatiha ak salaatul fatiha ànd ak niyatul ismil a'zam bokk na ci gën a gaaw moo tax xawaayim yi maanaam fondement piliers yi tarbiya ci tariqa bi ci ñeent piliers la taxaw maanaam wax naa la ne la yii la maanaam mooy farata yi wérdi yi lazim yi wérdi sa xadara ah ak ay sa faatiha yu bari loo man dëgg la loolu moom mooy tarbiya bi ci jëmmi boppam te loolu moo nekk ci buryatul mustafid Sayyid Arabi ibn Sa'd moom la Sayyidi euh, Ahmad Sukayrij radiyallahu anhu wax ci téereem yi comme si Jinaaya ah, ñoom euh, Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu moom la wax ci Kashiful Albas et cetera ñoom ñoom ñëpp ils sont unanimes sur le sur ce point là ñu mujj koo ci gis loolu la lay wax wala boo ci waxtaanal ñu mag ñi koo ci waxtaanal exactement la même chose la lay wax. salatul fatih mooy affaire bi ndax ko yu compliqué yëpp bàyyi ko bàyyi lépp bul ko détourné ci lépp ba mu des ci salaatu fatiha salaatu fatiha def ko sa objectif dee ko zikkar foo toll foofu mooy tarbiya bi mooy madinatu rasul sallallahu alayhi mooy njëndu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy cité yonent bi sallallahu alayhi wasallam yeneen yi ay naxa gis nga gars yi bu ñu la bëggee nax dañ lay gëmloo ne la ah, ñoom ñoo yor affaire yi léegi da nga leen a war a topp ñoom ñu lay cofal tuuti tuuti affaire bi du loolu déedéet dañ lay nax affaire bi yii ma leen wax la du leneen lii ma leen wax la du leneen lii ma leen wax la du leneen c'est dafay nuru lu yomb te nit ñi en général bu mbir yombee dañuy foog ne warul mën a nekk loolu non non non gars yi non kii day day expliquer rek yàlla xam na ni loolu rek la du leneen yàlla xam na ni lii ma leen wax la du leneen. gis nga euh, mais dañ lay bëgg dëgg la tariqa ci biir wax naa la ci biir mooy jikko yi nga war a def te fondamentalement mooy sopp si Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu waxoon naa leen ko mooy bunt bi ah am na jikko yu ma leen wax sànq effacement humilité sincérité ak yooyu yooyu la sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak waa këram jéem a conformer wu maximum possible ak charia bi surtout julli yi julli juróom yi respecter conditions yi charte yi piliers yi julli yi farata yi jéem a def sunna yi ngëneel yi di teewlu toroxlu ci biir julli ji et cetera lii du leneen yàlla xam na ne du leneen ak di ko defe ci mboolooy bunt bu rëy la tarbiya bi yëpp fii la nekk mais nag bu ma nee leen ñeenti point yi ñeenti keno yi nga xam ne ci lay taxawe maanaam mooy ñeent yi nga xamante ne ñoo la gën a gaaw a dimbali ginnaaw yee ginnaaw li ma leen wax ñeent yi nga xamante ne ñoom dañoo gaaw ci évoluer la fatiha la salaatu fatiha waxoon naa fatiha bi neeti ismillah azam la salaatu fatiha bi neeti ismillah azam sirrul yow mooy ne ak sirru ziyaara ñeent yi la ku ko takkoo moom di ko zikkar ak sa xol def lii ma leen wax nii mbir mi fii la nekk yàlla xam na ko du leneen du leneen de lii ma leen wax la xoolal fatiha fatiha boo jëlee xaraf yi ci nekk yëpp vingt et un lettres la Fatiha xaraf yi ci nekk vingt et un la maanaam am na sept lettres ci biir vingt-huit yu ci nekkul kon vingt et lañ composé wu nombre de mots yi ci nekk boo génnee basmala bi ak amin bi nombre de mots yi ci nekk vingt-cinq la boo xoolee vingt-cinq ak vingt et ñaata la lay jox quarante-six quarante-six mooy wàllu yu wàll yu tur yàlla waxoon naa la ne wàll yu yàlla daf koo jël tuddee ko boppam wëlbatiku tuddee ko ay xaritam salaatul fatih vingt-deux lettres ñoo ci nekk c'est-à-dire ci biir vingt-huit am na huit yu ci nekkul bu la neexee mën ngeen ko xool vingt-quatre mots ñoo ci ne vingt de boo ko booleeg vingt-quatre ñaata la lay jox 46 muy wàllu yi fatiha ak salaatul fatiha 46 plus 46 mu jox la 92 mooy 92 mooy la mooy Muhammad sallallahu alayhi kon dañoo taxawee ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam sayyidina Muhammad sallallahu alayhi te Muhammad boobu soo ko jëlee nga. nga di xam nga am na shidda mim am na mim bu am shidda bi ci digg bi mim xam nga 40 la maanaam kon boo ko yokkee ci 92 yi daf lay jox 132 132 mooy qalb xol mooy qalb xol yenent bi sallallahu alayhi mooy xolu lépp mooy centre yi mooy li nga xamante ne moom mooy jubluwaay bi boo xoolee taysiir bi bi mu tàmbalee ba léegi seetlu woo leen ni ñaanul sax ay affaire boppam souvent day julli ci yenente bi rek sallallahu ginnaaw sax bi mu tuddee turu yàlla yu mag yi day julli ci yenente bi rek sallallahu alayhi ak luy tax mu gën ko jege lépp day tourner autour de loolu affaire cofeel geeg yooyu nag dinañ ci ñëw ci yaatal insha allah bu njëgsee ci salli naka la sax déedéet sall alal badri déedéet sall bi mu naan zara etaran alal xabib waaw xabib lan la non boobu ziyaara fi rawde la boobu mooy avant dernier bi mooy boobu mooy boobu moo ko jiitu ziya waaw avant bi ko jiitu exactement salli salatan wa tasliman zara etaran alal habibi wa alil hibbi yàlla dina ñëw ci cofeel gi nan lay incarné woo et cetera ak yi ci aju ak tout ce qui tourne autour ak seen bi da nga xam ne tey si bi yëpp ça tourne autour de mahabba googu cofeel googu gis nga yi ñu wax yëpp day tax nga gën a bëgg yonent bi sallallahu ba léegi soo seetloo xoolal noonu la ko ubbee te noonu la koy tëjee salli salaatan naka la ko daal alhamdulilah si tey si la wax naan ma dara yàlla yàlla yàlla salli salaatan. lantiha ala salim ala mustafa yàlla yàlla taadala salawatul xaasati xokama ahlil mahabbat ahlillahi yàlla mooy borom cofeel yi la wax ne ñoom ñooy nitu yàlla yi maanaam kon ñi nga am ne ñoom ñoo incarné cofeel gi xaqiqatan ñi incarné cofeel gi ñoom ñooy nitu yàlla yi ahlil mahabbati ñooy ahlullah ñooy nitu yàlla yi kon euh, te xoolal xalbu boobu soo ko juutal cent xam nga cent trente la soo juutalee cent trente-deux da jox trois cent vingt un mooy alif lam ra turu yeneen ci bi la sallallahu alayhi wasallam ci suryaani turam la. mais 132 boo ko 231 laa la bëgg a wax 231 soo ko juutalee 231 la. maanaam mooy noo ko defee rek benn la yonent bi sallallahu alayhi mooy centre lépp donc léegi xol bi am na tamit leneen mbir moo xam te ne war nga koo xam ci wàllu xol mooy ne xol am na ay mbir yu koy dal di ko gaaral ba tax du mën a am but bii nga xam ne moom lañu wax bokk na ci li ñuy wax almawtu dee xol bu dee yàlla nañ ah? <laughs> bu dee am na tamit lu ñuy wax qasawatul qalbi mooy xol bu wow comme li alquran di wax summa qasat qulubuhum fa hiya kal xijaarati aw ashaddu qaswa mu ne yahood yi ginnaaw bi ñu gisee te lool du yahood yi rek lay dal ginnaaw bi ñu gisee mbaaxu yàlla kii maanaam et cetera ba ñu gis ne war nañ koo gëm topp ko ginnaaw gi seen xol wow mu mujj mel comme xeer wala mu gën ko wow. aaya bi sama borom subhaanahu dafa mela lay xol comme xeer moo tax wàllu yàlla yi di wax ne xol yàlla daf ko melale comme xeer. te comme daf ko melale comme xeer soo ko bëggee toj xeer boo ko bëggee toj dóor yi koy dóor bu ko mbooloo dóorandoo bu ko mbooloo dóorandoo ci lay gën a lane ci lay gën a dale du dëgg loolu mooy xolub loolu mooy zikkar mbooloo suy zikkar mbooloo moo tax moo ëpp effet ci xol dangay gis naa bu ñu zikkar xam nga nit bu toogee moom rek zikkar ngir après ñu def zikkar mbooloo gis nga da ngay gis am na différence loolu la xol non mais c'est que xol nag àdduna bu yaatu la finalement <laughs> àdduna bu yaatu la doo àdduna bu ndaw <laughs> ah euh, kon mais da ngay xam ne tamit xol li koy nooyal bu woowee ba tax comme xeer la mel mu génnee ay source ay xikma sagesse kon maanaam ndekete xool bu wow mëneef na koo lan mëneef na koo tooyal ndax xool li koy wowal mooy ñàkk a moom la alquran noon fa waylun lil qasiyati qulubuhum min zikrillah fa waylun toskare ñeen na ñi nga xamante ne seen xool dafa wow ndax zikar maanaam ñàkk a gi ñu ñàkk a bi muy wax mu ne summa talinu qulubuhum wa juluduhum ila zikrillah seen xol yi ak seen yaram yi nooy jëm ci sikar ndax kon sikar mooy nooy mooy nooyal xol moo koy nàmm comme ni yonent bi sallallahu mais loolu xol boobu kon li koy euh, li koy yëngal maanaam li nga xamante ne kon moom moo koy dóor mooy sikar mooy boo xoolee euh, baatu laa ilaha illa ñaata xaraf la douze douze la laa ilaha illa allah mooy dóor xol boo koy dóor di ko léegi nga gis xikma affaire yi génn boo tax ñuy def xadara xadara laa ilaha illa laa ilaha ba muñ paree nag nga xamante ne nag léegi xol bi nooy na wulleeku na et cetera ñu tudd allah allah allah allah nga xam ne yàlla nag léegi moo ci nekk ma am ñu dugal ci te a war a dugg kese laa ilaha illallah moo tax mooy yet bi nga xamante ne wàllu yi bu ñuy seetaan maanaam dafa am lu ñuy tuddee tafsiru ishaar yi wala dañ koy wax tafsir bi ishaara mooy junju nitu yàlla yàlla sama borom subhanahu wa xam-xam yi muy xamal nitu yàlla yi ci seen zikkar yi seen seen seen alquran bu ñu koy jàng dañ ci am ay lecture yu bokkut ak lecture zahir bi kese ñoom fu ñu tuddee yent yàlla Muusa alayhi salaam ñoom xool lañu koy firi xol lañ koy firi fu ñu tudd yonent yàlla Musaa alayhi ba bantam bi mooy baatu laa ilaha illa moom ba ko dóoree xoola da ko dóor ci géej gi géej gi moom mooy àdduna yi mu yor ci ay maanaam ndox moom yi ay bànnee xam ak ya ci nekk ngelaw li nga xamante ne moom mooy xol léegi boo ko dóoree rek day xar xol bi xol moo tax bakkan mooy ñoom mooy moom Firawna la ñuy firee bakkan Firawna la ñuy fire bakkan xol maanaam yent yàlla Musaa alayhi salaam la ñuy firee xol ak ñi mu àndal peuple am mooy jëf yi nga xamante ne mooy tukkee ci xol amaa bakkan mooy Firawna moom la ñuy bakkan nit ña àndal moom la ñu yi nga xam ne moom la bakkan di indi maanaam ak ay gàngooram ñooñu bakkan ah. nga xamante ne léegi xoolal bant bi nga xamante ne moom la yent yàlla Musaa alayhi salaam yoroon bu ko dóoree bi ko dóoree ci géej gi géej gi dafa xar mu nekk kiimaan bant boobu bu ko Firawna yoroon bu ko dóoree ci géej gi du xar maanaam zikkar boo ko dee def ak sa xol bokkut ak boo koy def ak sa bakkan ak sa làmminu kese yaa ngi dégg sa qui fait ci ngay dóore géej gi nga xam ne moom mooy àdduna ak bànneex yi ci aju obstacle yooyu yëpp nga dóor ko ci maanaam ci booy zikkar laa ilaha illallah ak sa xol bu ko defee ngelaw ak ndimbalu yàlla ñëw ak jantu gindeeku orientation yu jóge ci alquran ak sunna nga ti ci mën a xam ci ngay teg sa tànk nga mën a dem romb su ko defee yoon boo jàllee sa xol bakkan moom day daal di lan comme ni Firawna Firawna na lum def ak gaaya bi dañoo lab bakkan day daal di laf dee moo tax zikkar moo lay may loolu ñëpp day delluwaat ci maanaam boobu ah waaw loolu moo tax mat naa bàyyi xel léegi nag na nga xam tamit beneen affaire mooy zikkaru xol am na zikkar bu ëpp doole mooy zikkaru ruux zikkaru ruux moo ëpp doole lépp mais nag loolu il faut que nga dem ba nga xamante ne sa xol dominé na maanaam sa xol sujjóot na léegi nag ruux bi moom nga gis muy zikar kon xol dana wow xol dina am feebar bu ñu tuddee ar raynu ndax yonent bi sallallahu sam li wax ni nit ki bu jëfee benn bàkkaar xol bi day lan day am benn tomb bu ñuul tomb boobu boo tuubee tomb bi day dañ effacé wu mais cicatrice bi day des cicatrice bi day des moo tax bàkkaar jarul xet amul benn bàkkaar bu jarul xeeb jëf ju baax jarul xet jëf ju bon jarul xeeb soo dee def yu bon nag maanaam nit ki suy def yu bon xool bi tomb bi ñëw tomb bi tomb bi tomb ba mu fees bo yenent bi sallallahu alayhi ne loolu la maanaam day dem ba ñuul lépp ñuul ñuul ñuul lëndëm mu muur ko moom voile bu mag bu ci nekk moom la alquran naan kallaa bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksubun kallaa jaajul bal li fi nekk li leen yóbbee musiba yu mag yi mooy raana mooy dafa muur xomaatlo ala qulubihim ci seen kaw xool yi ma kaanu yaksubun jëf yu bon yi ñu nekk woon gis nga moom dañuy dem ba nga xam ne nit ki dootul mën a maanaam nit ki nag bu demee ba yegg foofu parce que nit ki buy def lu bon xanaa gisoo ni mbir boo koy def pour la première fois bu fekkente ne baaxul day metti te da lay naqari te day nekk loo xam ne da nga xam ne lii ma def du sama mbir bu dëgg nit koo xamante ne musul baali su demee wat de ah premier jour bi gars yi ñoo koy fexe fexe fexe ba yóbbu ko ba mu dem bu demee toog day sentir ne fii du place am loolu lay njëkk sentir fii daal du place am day gêné wu day metti ci deuxième fois bi bu demee toog du choqué woot choc choc mais day jàpp boppam comme spectateur daan mais du def lu bari troisième fois bi su ñëwee da gis bu commencé dugg nag ci ci pojo pojo bi lañ koy <laughs> ah piste bi voilà <laughs> bokk ci gaa yi du dëgg waaw nekk comme gaa yi di def li ñëpp yi def sauf que de manière plus ah de manière plus timide du dëgg beneen yoon bi da ngay gis mu mel comme ñu ci res tàmm na ko nag léegi beneen yoon bi sax bu gaa yi demul moo leen di wax nañ dem mooy waaw mooy mooy woo gaa yi waa gaa yi kañ leen di dem ah nañ dem waaye ah bu gaa yi bañee dem moom mu demal boppam xam na yoon bi ah parce que léegi xol bi affaire boobu muur na ko bàkkaar bi day ñëw tegu ci beneen tegu beneen tegu tegu tegu muur ko dootul gisati loolu mënatul bon ci moom maanaam day nekk lu naturel ci moom léegi yaa nañ ci yàlla musal lu bon noonu lay duggee nit waxoon naa la nag na la seytaane lim lay def loo ak bakkan lim lay def loo boo ko bëggee xàmmee nooy def nan laa xàmmee ni seytaane moo ma def loo ak bakkan moo ma def loo ah voilà ma répété seytaane su la def loowee dara du la ñëw répété ne la defaat ko te seytaane bu ñëwee nga ne a'udhu billahi minash shaytanir rajim mu daw nga tudd yàlla mu daw loo loo def ci rek mu daw mais bakkan la koy mosal da ko koy defloo su ko def loowee bakkan c'est fini bakkan su ko xosee bu mos jeex na ah, comme ni boo def wax mos naa ko neex na banaa ko doo ko dégg am na nag ndax roox bi mën na dimbali bakkan ci wàcc ci moom leer goo xam te ne day effacer tàngooru mooy yàlla gi mu wëlbati ko waat nekkaat ko normal sauf que su ko deful rek lan moo koy dal hmm? bakkan bi day miin affaire boobu ce qui bu fi seytaane nekk sax bakkan bi dama wuti ci di ko répété waat moo tax loo def defaat ko rek xamal ni lii bakkan la bàyyi seytaane seytaane nag moo koy njëkk def la moo tax ak jafe nit def benn bàkkaar ba pare bàyyi ko ak ka jafe lu jafe la en réalité sax loolu mooy problème bi en fait le problème problème foofu la résider en fait problème bi nekkul ci def lu mu musul def ci lu bon problème bi mooy yi may def ci mu te mu bon nan laay def ba bàyyi ko foofu la problème bi ne tout le problème réside la bas c'est là où problème <laughs> du dëgg kon léegi wax nañ lan adduna bi ñu tuddee lan xol mais am na ay feebar mën nañ ci bañ a étalé wu am na feebar bu ñuy wax silmaxa ci xol imayatul qalb alquran nee na fa innahu la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur lii gumba ci nit dëgg-dëgg du bëti mais xol bi ci biir dënn bi lay wax mooy gumba mooy silmaxa moom la wa man kaana fi hadhihi ama fa huwa fil akhirati ama képp koo xam ne da ngaa fii maanaam sa xol dafa silmaxa gën di silmaxa te da gën di sànku yoon yàlla na la Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu wax ne mm, ci mimiya bi alqalbu minniya moo gis ni noonu la ko tàmbale alqalbu minniya fii dal yawmi qad salima min kulli raynin wa bir rahmani qad alima noonu la tàmbalee eh, xasida boobu sama xol day tey tey tey mucc na ci lépp loo xam ne rey na la rey na mooy liñ doon wax sànq mooy rey na xal mooy raana ala qulubi ma kanu yu bon yooyu nu doon def ba mu am ay effet léegi nag mucc na ci wa bir rahmani qad alima léegi nag xam na kan mooy boromam muy ar rahman léegi nag aarif billah la foofu nag fekk ci yeneen bi saa xam na doon tàgg hmm, xasida bi yeneen bi saa sam la ci tàgg mais bokk na ci yi muy expliquer bay wax ne yii lii moo tax yéeféer yi bu nanguwuñ topp yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mooy imayatul qalbi gumb silmax ak xol seen xol moo gumba mu ne nag imayatul qalbi daa un laa dawaa lahu illa duxulul la vama waladi zalama gumba xol feebar la boo xam te ne amul saafara comme ni ko Alxuraan waxe dañ ko waxe léegi ndax boo boo ku ku gum ku xoolam gumba day gën di gumba ci mujj bu gumbaa ci ah, fii ci njaal benn gi day gën di gumba après ba pare day gën a sànk aw yoon noonu la lenn rek mooy saafara gumba xol mooy lan mooy dugg safara yàlla nañ ci yàlla musal loolu rek mooy saafara gumba xol mooy saafara <laughs> daa un laa dawaa alahu sa feebar la bu amul saafara illaa duxulu lazar lu dul dugg safara ga ñu wax lazar hmm? waaw loolu nag li koy indi moo gisoo mooy ki nga xam ne day dummóoyu day gis dëgg yàlla gi comme li alquran wax wa nuqallibu afidatahum ah wa absaarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun yàlla nee na dañuy jàllar bi seen xol yi kon wa nuqallibu afidatahum ak seen gis-gis yi comme ni nga xamante ne au départ dañ leen a wanoon dëgg ñu bañ koo gëm nangu nanguñu ko topp yàlla ne nag bu ko defee ma bàyyi leen ci seen ñu bàyyi leen ci seen déngi-déngi ci seen tuxyaanum seen mbeew te yaamamu lañu déngi-déngi moo tax saa yoo gisee dëgg ak fu mu mën di jóge ak ku ko mënti wax ak fu mu mën a cosaanu bul xool ki ko wax bul xool fi mu jóge bul xool sax ni ko waxe nangu ko bu dee dëgg la nangu parce que soo ko nanguwul li ngay risqué mooy lan mooy li Alxuraan wax fii nga xamante ne ñoom dañoo gis dëgg nanguwuñ ko yàlla wëlbati nag seen gis-gis xool seen xool bi la wëlbati ak seen gis-gis yi dootuñu mën a gisati ñoom la summun bukmun umyun fahum laa yarji'un wala laa yaaqiluun ci beneen aaya bi dañuy gumba maanaam xol bi lay wax moo tax du ñu mën a dellu si ci yoonu dëgg gi dootuñu ko mën a mënati niki noonu ci beneen mu ne ñu am xel maanaam duñu mën a jëfandikoo seen xel kon loolu moom mooy beneen àdduna bi beneen àdduna bi ci des nag ñu tëjee ko balaa ñuy dugg ci parce que léegi am na waxoon nañu ay maaya am na yeneen yu alxuraan tuddan comme tëj ak taba cacheté non loolu mooy bu mucc bi danga ma envoyé message d'accord kon de baax ah léegi ah ah léegi ah, kon loolu la xol xol bu mucc bi mooy lool mooy mooy xol bi nga xam ne dafa mucc ci feebar yi may tudd feebar yi yëpp ci mucc am na tamit feebar bu ñu tuddee euh, kon alxatmu tabu am na xulf mooy loo xamante ne maanaam xol bi ci boppam mooy mel noo xam ne maanaam dëgg gi bu ñëwee day inondé ci kaw day inondé day taax du ko mën a du ko mën a nangu du ko mën a jël et ah voilà étanche yii yëpp ay feebar la yoo xamante ne dañuy dal xol am na marad fi qulubihim maradun fa zaadahumullahu maradan seen feebar dañoo am feebar mooy naafiq yëpp ay xeeti feebar lañ yoo xamante ne bu dul woon yàgg gi ñu yàgg déjà ci sujet wu xol konontoon amaan nañu gën koo gën ci kii mais amaan na ci yeneen munaasabaat insha allah di leen ci mais mu des xel en fait moom tamit àdduna bu yaatu la bu yàlla def ci nit xel ndax moom mooy juge bi xol moo koy jox information yi mu téye ko xel nag mooy juge bi nga xamante ne mooy appliquer mbir yi xel nag buñ ko waxee tamit comme ni ñu waxee woon xol dañ ciy jublu yuur bi ak moelle épinière bi parce que foofu la centre nerveux bi foofu la ne du dëgg mais fii ñuy wax bi tax ñuy wax nag mooy li nga xamante ne moom mooy centre de décision yi maanaam centre d'application yi léegi nag xel moom mooy def su jëlee benn benn mbir bu ko xool jox information yi ñu ko jox moom moo koy trier daa di joxe décision bi bu ko defee daa di wax cër yi appliquer leen gaaw li ma bëgg cër yi appliquer ko cër yi appliqué li bëgg ci saa si cër yi duñ ko sax mën bañ mais xel décision boobu noonu mën na cee génn ndax xam nga wax nañ la li yëpp dañu am dañoo am taq yi dañ leen a tënk xel décision yooyu parce que yàlla daf ko defal nit pour muy pour mu koy utiliser ci mbiru àddunaam yi maanaam muy mën a doxal addunaam parce que nit bu amul xel du mën a fonctionner maanaam dana am lu bari lu ko manqué en tout cas lu mën a yéwénal ay mbiram du ko man traité du ko mën a du ci mën a taxaw sama borom nag subhaanahu wa wutal la xel ngir nga mën def loolu mais daf ko tënk ci àdduna rek lañ ko tënk ak mbiru àdduna du ko weesu xel nag bi la yàlla defal sama borom subhaanahu wa bu fekkente ne nit ki dafa dem ba nga xamante ne dafay sellal xolam di sellal xolam di sellal xol day dem ba benn moment parce que xam nga xol allah c'est incha allah dina ñëw ci yenn maanaa yi ci lawhul mahfuz al ashraf incha allah mooy bayit bi ci tegu mais xol kii euh, xel xel nit ki su ko yoree boo xoolee alquran mboolem xel tour yi mu tuddee xel xam nga xel mooy àq la ci arab àq la àq la xam nga lu muy tekki àq la mooy àqala mooy takk yeew yeew ñuy def xar yi ah ci gétt yi yeew loolu mooy àqala loolu tamit moom mooy xel même moo bi mooy mooy tekki xel ndax lan xel day yeew nit ki di ko teree dem aka def <laughs> lu jaaduwul <laughs> raison ni ki noonu dañ koy tuddee an nuha na fi zalika la ayatin li ulil hmm? nuha mooy xel li tax ñu koy tere mi ngi jóge ci baat bi ñu ci baat teree naha mooy tere na ndax xel day tere nit ki inna fi zalika na ko wal fajri wala yaalil ashr wash-shaf'i wal watri ah wal layli idha yasr hal fi dhalika qasamun li dhi hijr boroom xel xijir mooy xel ndax xijir mi ngi jóge ci xajara bi tekki tënk d'ailleurs sax moo tax appartement ñu naan ko xujura ndax dafa tënku ci benn ay quatre murs enclos xijir xajara xam nga bu naan tax jiir tax jiir mooy dañ naan la yow dañ laa tënk ci lii xam nga bu naan diwle dañ ko def tahjir mooy dañoo jël alalam ne ko léegi yow dootoo ko gérer te dañ koy nangu léegi di la ko gérer loolu mooy tahjir waaw surtout voilà parce que dañ laa yow mënatoo def yu bari mënatoo koo def dañ la dañ laa tënk ci say mbir loolu mooy xej xejr nag foofu la jóge xel ndax xel day sax maanaam moo naan yaram bi ah lii nag sañu koo def lii nag <laughs> waaw Ah. xoolal mboolem tour yi ñu ko wutal euh, day tourner autour de maana boobu maanaam moom mooy gardien de la constitution <laughs> nan la jeex <laughs> moom moo walla wala xawma lan des sceaux de am na lu ñu de la justice nan la ko tudde garde des mooy le garde des xel bi la ah ah. waaw garde des sceaux. ok dégg kon xel mi mooy garde des sceaux léegi <coughs> mais ci affaire àdduna la yam du ko weesu dañ koo tënk léegi nag ah il faut que nga comprendre benn affaire boo xam ne incha allah dinaa ko leeral ñu tëj mooy. nit ki lu mu gën di dal sama borom subhaanahu wa ñi mu jaamu yàlla yi mag yi nga xam ne ñoom ñoo am li gën a rëy te mooy alxusuu parce que xam nga dani xam nga dani innama yaxsha allaha min ibadihi ulama ñi ragal yàlla dëgg-dëgg di xasya parce que xasya ak taqwa duñ benn taqwa mooy ragal rek nii xasya muy ragal goo xamante ne day ànd ak révérence gu mag goo xamante ne day ànd ak tiit ak xam gëddu ki nga xamante ne moom laa ragal loolu boroom xam-xam yi ñoo ko am mooy al ulama billah nga xam ne ñoo xam yàlla ñoom ñoo ko def ñoom la wax ne yàlla jox na leen ngërëmam radiyallahu anhum wa radu anhum du pour ñëpp de ngërëmal yàlla ak a garaw ak a màgg àjjana ak li ci biir alquran nee na wa ridwanun minallahi akbar ngërëm tukkee ci yàlla lu mu tuuti tuuti moo gën a rëy loolu àjjana ak li ci biir ngërëmal yàlla du lu ndaw yàlla nañ ko yàlla defal mais nee na li man xashiya rabba ngir ñi nga xam te ne am nañ xashiya googu tiitaange googu ragal googu ah loolu nag boo xoolee yàlla ñi mu ko tagge mooy jamaadaat yi maanaam yi nga xamante ne duñ yëngatu mooy comme doj maanaam law anzalna hadha al-qur'ana ala jabal la ra'aytu khashi'an mutasaddian min khashyatillah bu ñu wàcce woon alquran ci doj dangay gis da nga koy gis mu mokk ci saa si rumbu ngir xasya ragal gi mu ragal yàlla loo sa xol gën a dal loo gën a am ak dal ah ci sa biir xol xasya boo gën laa yomb ragal koo gën laa yomb moo tax ci biti soo bëggee barke àdduna wala barke ci biti da ngay am lu ñuy wax alxaraka muy ak yëngatu soo bëggee am barke bu leeru yàlla ci biir baatin bi da am as sukuunu mooy dal ci biir moo tax dëgg-dëgg tawakkul wéeru ci yàlla dëgg mooy doon mooy yow yaa ngi def nii ci biti di ku la gis ci biti day foog ni kii wéeru joxul dara yàlla maanaam moom effort yi muy def yëpp mi ngi koy def ci biti ci zahir ànd ak ne ci biir jàpp na ni lii muy def ci biti yëpp du looloo koy jariñ li koy jariñ dëgg-dëgg ci yàlla la jóge dafa toog dal mooy dal googu nag yàlla kon jamaa daal di la ko maanaam xasee gu ragal googu kon ñooñu la ko taggee ñi nga xamante ne ñoom dañu dal mais ci biir loolu nag ci la jigéen ñi amee loo xamante ne lu jafe ci góor ñi la ndax jigéen ñi li gën ci ñoom mooy ak dal toog wala alxuraan wa qarna fi na toog leen seen kër wala tabarrujna tabarrujal jaahiliyati la bu leen di tabarruj xam nga ne mooy tabarruj tabarruj mooy di soloo ko simmi rek di dem di toilette di dem ak a dikk di dem pour nit ñi gis leen naan xool li mu sol rafet na li mu kii et cetera ah waaw ah coquetterie ok mooy tabaruj euh, xoolal même moo tax xel même yenent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ne ma ra'aytu xadiisu Abdullah ibn Abbas radiyallahu bu nekk ñaar saxee ma ra'aytu min naqisati aqlin wa diinin azhaba bi lubbi rajulin hazimin min ihdakunna masumaa gis ñoo xamante ne dañoo gàttalem xel gis nga xel xelu góor ak xelu jigéen nuróo yi xool yent saas la ñu gàtt xel wàññi maanaam seen xel dafa wàññeeku ak seen diine mais gis nga ba pare dàq yóbbu xelum góor goo xamante ne dafa mat sëkk te am fulla que kenn ci yéen loolu moom musuma ko gis maanaam dégg nga mais loolu en fait euh, ñun ak suñu dégg-dégg yu gàtt yi souvent dañ koy jàppe comme xas en réalité tagg bu rëy la ci jigéen ñi ndax jigéen ñi même bu fekkente ne seen xel dafa wàññeeku mais ñoom dañ koy mën a utiliser cent pour cent à cent pour cent alors que góor xelam moom dafa mat mais lu tuuti la ci mën a utiliser maanaam partie bu ndaw la ci mën a utiliser loolu déjà benn te loolu ku ko seetlu di ko gis ku seetlu ci diggante góor ñi ak jigéen ñi di nga mën di nga gis affaire boobu beneen mbir mi mooy comme xel dafa nekk ci xaayatu taqit dafa tënku gën ci matu tënku ah kon loo ci gën a gàttale moo gën bu ko defee nga mën a gaaw moo tax jigéen ñi dañu gën a mën a gaaw a traverser fil bi leen di dox ak diggante seen ak ruux pour ñu mën a agsi ci itlaq yi maanaam voyage absoluité boobu ma ba seen spiritualité élevée gisoo leen ni jigéen ñi ñoo ëpp spiritualité góor ñi seen wala lool seen wala souvent jigéen ñi dañuy faral di gént gént yu baax ñoo koy gën a def ñoom souvent bu ñu tuddee si carré tuuti rek xaw a julli tuuti rek dañuy di gis ñu ñu commencé am ay yenn ah nga gis ci ñoom yenn mandarga yi eh, eh, wilaaya ak yooyu leen loolu gisoo leen ni. ah ñoom bu ñu defee tuuti rek benn affaire bu ndaw zikkar tuuti ah julli tuuti rek ah seen wolof yooyu gis ni ñuy gént ay gént yu kéemaane non mais ah. <laughs> Ah. maanaam yow boo ko comparé ak góor ñi li ñuy def pour mën a am même niveau spirituel bi nga comparé ko da gis ne dafa am benn genre de dafa am dafa disproportion institutionnel loolu nag li ko indi mooy affaire boobu maanaam kon ñoom gàttu xel googu nga xamante ne moom lañ leen wax <laughs> du aw xas ab tàgg la ci ñoom ndax xel bi dalay tënk comme niñ ko waxee sànq da lay tënk kon lu mu gën a tuuti moo gën au moment où yow bi nga ci am da koy mën a exploiter à cent pour cent <laughs> alors góor bi bi mu ci am mënu ko exploiter à cent pour cent tuuti rek la ciy exploiter hmm? niki noonu bu ne seen diine tamit naaq saatu aql daal wax wa diine seen diine tam dafa gàtt dafa wàññeeku loolu tamit tagg la ci ñoom mooy xisaab gi mooy àtte gi parce que diin day tekki xoola maalik yawmi diin bisu pay gi maanaam bis bi ñuy àtte nit ñi pour fay leen kon àtte googu ñuy àtte nit ki jëfam yi comme saa borom subhaanahu wa ta'aala da wutal ay ngànt yu tax ñu mën ko lan ñu mën a wàññi ay lan ay jëfam comme julli yeeg yooyu kon moom règle bi ko yàlla yi règle dafay gën a woyof ko règle bi ñuy règle góor waaw moo gën a woyof que bi ñuy règle góor loolu moom moo tax même loolu tagg la ci ñoom du xas. Ah. <laughs> <laughs> ah moo tax jarul am na benn point nag boo xamante ne lu mat a bàyyi xel la te lool il faut sulu souligner ko mooy ce n'est maanaam jarul tout le temps tamit ñuy insister mel ni comme genre dualité moo am yàlla amul loolu yàlla ruux ruux ruux amul góor ak jigéen amul mag ak ndaw ruux amul loolu ruux nit la am kii nit la ak du nit yàlla du def différence entre góor ak jigéen seen diggante du ko def même li mu ne sax walay sa zakaru kal unsa góor melul ni jigéen loolu tagg la gën a doon ci jigéen ñi ko ci góor ñi du dëgg bu ma nee man lii laa bëggoon mais lii melul ni lii góor melul ni jigéen ak jigéen melul ni góor am na différence ña expression yi ah <laughs> tagg la gën a doon ci jigéen ñi ko ci que ci góor ñi seulement benn affaire bi ma bëgg a souligner mooy waruñu di teg mbir mi ci ay dualité góor jigéen xam leen ni nitu yàlla amul loolu gis ngeen wàllu yàlla ah nitu yàlla dëgg ku yàlla rek nekk ci xolam amul góor ak jigéen amul mag ak ndaw amul ku xees ku ñuul ku weex ku bëla amul loolu amul dara ci loolu moom daal li mu xam mooy ku baax ak ku bon jullit la wala yéefir la wala naafeq la moom yii la xam xamul leneen nit ñi du leen fonk abadan ci base yooyu noonu amul ci base góor la wala jigéen la wala ku xonq la wala ku bëla la wala ku sokolaa la amul loolu ci benn base la leen di fonke mooy ci ragal yàlla comme ni alquran wax inna akramakum indallahi atqakum ki gën a tedd fi yéen fa yàlla muy ki gën a ragal yàlla muy góor muy jigéen sama borom subhaanahu wa ta'ala du def différence boobu nitu yàlla yi duñ def différence boobu waaw d'ailleurs sax nit kuy def différenciation boobu foo leen fekk kuy def différenciation yooyu entre ki góor jigéen ay ay ay nit ku ñuul nit ku weex mu am ci discours am muy am yooyu xam leen ni bokkul ci wàllu yu mag yi abadan bokku ci différenciation ba foo ko gisee ku ko prendre en compte rek bokkul ci wàllu yu mag yi abadan ay ku ñuul ak ku weex ak ah ay ku ku ku vert ku bleu yooyu amul ci amul ci ci wàllu yi ñoom nit lañu xam nit lañu xam en tant nit góor yeeg jigéen ñi fii góor déedéet sauf nag bu àttee charia yi ñëwee day am cadre yoo xam ne dañ koy àtte góor moo mel ni jigéen moo mel ni parce que loolu problème société la du problème spiritualité abadan amaa nag di bëgg wax naan waaw góor jigéen yéen tabarkàlla bu dul woon yéen nangam du baax dara du baax kii mais bu dul woon góor ñi aussi parce que bu jigéen ñi juree góor ñi tamit jur nañ <laughs> du dëgg <laughs> bu jigéen ñi nàmpalee góor ñi joxe dépense <laughs> wala <laughs> d'accord leen <laughs> ah non mais c'est parce que góor gi lañ jural lool alquran loolu la wax wa alal mawludi lahum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf maanaam aussi il faut maanaam dualité boobu principe principe de euh, affaire boobu nga xam ne day binaire góor jigéen góor jigéen góor jigéen góor loolu maanaam du du maanaam esprit la boo xamante nit ñi dañoo war a am dépassement boobu en tout képp ku bëgg a ci yoon nitu yàlla yi il nga am dépassement boobu il faut nga am dépassement boobu ci diwaanu saalihiin soo fa demee da nga fay gis góor ñi da nga fay gis jigéen ñi dëgg la nag góor ñee gën a bari loolu góor ñi ñoo gën a bari mais am na nay jigéen tamit am nañ 47 femmes yu fa ne. ça veut dire que góor nañ ah no parce que yàlla xamul loolu yàlla dafa xamul différenciation boobu yàlla xamul loolu maanaam représentation boobu da ngay gis sax en fait nit ki bu bu bu yàlla deewee ci xolam dëgg maanaam maanaam bu bëgg yàlla dëgg nekk ci yoonu yàlla rek du am sax représentation boobu doo doo doo da dul nekk ci bopp bi maanaam day day mel ni lu effacé wu. moo tax moom du fi nekk sax naan ay waaw jigéen ñi nangam góor ñi nangam déedéet bu ñëwee nag ci sharia comme que góor ñi jigéen ñi ni leen yàlla binde du benn ci ay niveau yu bari loolu pour société bi baax pour leneen ak leneen pour yeneen i ma moo tax day wax góor ñi nañ doxale nii jigéen ñi nañ doxale nii ci cadre boobu mais siinoo ñoom ñëpp ay kan lañ yàlla ñoom ñëpp ay jaamu yàlla lañ niki noonu ay ku ñuul ak ku weex ak ku vert ak ku bleu ak ku jaune ku chocolat ñoo ñëpp tamit amul ci amul ci côté boobu. bëri na ci ay borom xam-xam yoo xam te ni ñii dañoo ñuul ñii di ñii weex ñii leneen dëgg la nag am na lu am te loolu dinañ ci ñëw insha allah ci min jihati tiini aw fi diini yàllaahu ci ne effectivement que ni shurafa uy par exemple nga xam ne waa kër yeneen bi lañ sallallahu alayhi wasallam am na sagesse am na lu yàlla def ci ñoom loo xamante ne defu ci yeneen nit ñi. loolu nag xaq la dëgg la koo xamante ne ñun dañ leen a war a sopp parce que yenent bi sallallahu alayhi wasallam nañu jàngal suñu doom yi ñu bëgg yàlla bëgg alquraanam bi bëgg yenent bi saa alayhi wasallam mais bëgg waa këram waa kër yenent bi sallallahu alayhi wasallam dañ leen a war a fonk dañ leen a war a wekk dañ leen war a bëgg dañ leen war a teg ci kaw xanaa gisoo leen nit ñi bu ñu amee sëriñ sax seen sëriñ yii nanguwuñu ne ñoom ak seen doomu sëriñ yi ñoo ñoo tolloo loolu nanguwuñ ko léegi ñu bëgg a tolloog sët yeneen bi ñoom sallallahu alayhi wasallam loolu yan na maanaam yow sa sëtu sëriñ ngeen leen mais nga bëgg a tolloog sëtu yeneen bi moom sallallahu alayhi wasallam est-ce que loolu yanu na maanaam amma wilaaya nag beneen affaire la ak mbaax ak yeneen yooyu beneen affaire la dëgg la tamit am na benn respect bu spécial bu ñu war am ak mat ñi mais loolu li ko waral mooy seen age am na tamit bëgg gu spécial gu ñu war a am ak xale yi loolu tamit moo ko waral seen ndaw yi yenn saa saa am laysa minna man lam yubajjilu kabirana walam yarhamu saghirana bokkul ci ñun maanaam amuloo suñu jikko yu baax yi képp koo xamante ne du wekk fonkul suñu mag ñi ba pare yërëmul suñu xale yi. yenent bi sallallahu alayhi wasallam daf daan xutba mu gis kenn Seydina Hasan wa Husayn radiyallahu anhu mu ñëw mu wàcc xutba bi dem jël ko foog ko téye ko daan ni yàlla wax na dëgg sadaqallah innama amwalukum wa awladukum fitna seen alal yi deg seen doomi daal fitna leen mais loolu li tax mu def ko mooy xam bi mu xam boroomam bu mag ndax sama borom subhaanahu wa taala comme xale bi day doog a jóge ci boroomam innahu hadithu ahdin bi rabbihi xale bi day doogu a jóge ci boromam moo tax foo fekk borom xol bu sell day am attachement ndax xolam bi sell te borom bi nga xamante ne moo ci nekk subhaanahu wa taala ak le fait xale bi di doogu a jóge ci boromam loolu day tax ñu am maanaam affinité day am affinité ak xale boobu ndax loolu nga di doog jóge ci boromam ci cadre boobu. am amma ay classification yi kii ethnie bii la bokk kii ethnie bale kii dafa ñuul kii dafa weex loolu amul maanaam dafa amul gis nga wala yu doo gis mukk seen téere yi ñuy défendre di wax naan ba tudd naan ay der bu ñuul ak der bu weex abadan doo ci benn téere wala mën nga téere borom bu la neex doo ci gis mukk différenciation entre ku ñuul ak ku weex ak ay yàlla daa fonk der bu ñuul ak mais fonkul der bu weex hmm? ay nit ku ñuul nàngam nangam mais nit ku ñuul mooy lan mais nit la yàlla nit la xam ku ñuul ak ku weex a ci yam mais te loolu sax mooy racisme loolu mooy jëmmi racisme bi mooy jëmmi racisme moo tax loolu nañ ko bàyyi xel point boobu ak point yu góor ak jigéen ñi surtout point boobu parce que bëri na léegi même nit ñi nga xamante ne ay kilifa diine lañ sax maanaam ay kilifa lañ ci diine ci balaa ñuy kontaan jël ci wax waaw jigéen ñi kay ñoom nangam nangam kii loo xamante ne en réalité dafa am leneen lu muy témoigner day témoigner ne maanaam day témoigner ñàkk a bi ñu am ci bi ñu ñàkk a jigéen ñi ak ñàkk leen a weg parce que suñ leen wegoon teg leen dañ leen di yamale ak góor ñi dañ leen di yamale góor ñi maanaam ñoom du ñu sax soxla représentation boobu di am ci seen bopp duñ sax soxla représentation boobu di am seen bopp ay journée de la femme ça veut dire tout simplement que ni yow da nga ñàkk a fonk da wane ni en yow maanaam le tuuti gi mu tuuti ci ci yow ah moom nga bëgg di dàq ci di wane naan journée de la femme moo tax maa ngi gis ci métro yi eh, boo fa rombee eh, sax <laughs> da ngay gis ñu naan le pouvoir n'a de sexe daal di wax ne. Ah, xaw ma discours yi nag doy na léegi aka ah, xaw ma pa xaw ma ka ah? kañ la ñuy passer à l'acte en réalité gars yi dañuy wax rek en réalité gëmuñu ko gëmuñu ne góor ni jigéen ñi ñoo yam moo tax nit ku ko gëm dëgg dëgg dëgg maanaam moom da dul am sax maanaam buy wax day wax rek de manière générale lu am sax loolu da dul jaar sax ci bopp bi en fait représentation boobu moo dul am ci bopp bi moom ay góor ñi fii jigéen ñi ñoo di dëgg la nag dans la société am nañu mais loolu dafa yem strictement ci société maanaam c'est c'est social c'est c'est quelque chose boo xamante ne parce que charia noonu la ko tërale nii la parce que loolu li ko indi mooy góor ñi ak jigéen ñi ni mu leen bindee du benn kenn ku ci nekk nag am lu yàlla bëgg a wane à travers yow à travers kii nekk góor ak kii nekk jigéen ba pare tamit ci la askan mën a juddoo ci la askan mën a lana ame